wa id qataltum nafsan faddaaratum fiiha wallahu muxrijum maa kuntum taktumun suñu borooma ngay wax ci laayab juróom ñaar fukk beek ñaar wax nañ la nag que ne fii nii lay waxe lan moo taxoon mu daal di leen woon digal ñu daal di woon ren di seeti nag woo wële wax nañ la dafa wax li li mooy jeexitalu histoire bi mooy nag wa la la taxoon mu wax moom ba pare dafa dafa nettali lool ba pare daal di door a indi lan moo tax. moom mu leen waxoon ñu daal di rendi nag wa kon nag mu ne ko moom lay nettali nii te waxoon nañ ko ci jamono yele suñu boroom ne wayil qul wayil qataltum fàttaleku leen yéen waa banu israil yi alayhi salaatu wassalaam qataltum bés ba nga xamante ne nii te ngeen faate woon nafsan benn bakkan mooy benn waay moo ko faat ci yéen fa daaratum fiha ngeen daal di koy jañante ku nekk naan ñii la ñii naan du man ñii naan ko yow la ñii naan ko yéen ñee la yéen a leen faat léegi nag comme koy tribu lañu mooy dañoo nekkoon ñoo xam ne ay waaso lañ muy les douze tribus d'Israël gisoon nañu bi muy wax ne ba mu waxee naa Muusa alayhi salaatu wassalaam ne ko jëlal sa yat wi nga dóor ko ci xeer wi mu daal di ball fukk ak ñaari ay ay balluwaayu ndox mu ne ku nekk ci ñoom mbooloo mu ne xam na fan lay naanee ndax ñoom juróom-ñaar lañu woon boo fa doon fukk ak ñaar boo fàttale ko ñooy doomu Seydina Yaqub mi nga xam ne mooy Israël loolu moo tax ñu leen di wax alayhi salatu wasalaam les banu Israël les fils d'Israël alayhi salatu wasalaam Israël mooy seydinaa Yaqub alayhi salatu wasalaam léegi nag mu ne kon fàttaliku leen keroog bi nga xamante ne ci ngeen faat benn bakkandee fat daaratum fiha ngeen koy jañante ku nekk naan yow la wallahu te borom bi muxrijun mooy aji génne de maa kuntum taktumun li nga xam ne moom ngeen doon nëbb ku nekk di ko nëbbal naan ku nekk la ngeen doon nëbb ña ko def ci yéen xam nañ seen bopp waaye ka ko def ci yéen xam na boppam waaye buy nëbb waxul dëgg ji ku nekk di ko jiiñante borom bi nag mooy génne la nga xam ne moom la ñoo ñoo groupe ba ko defoon wala ko ko def ca ñoom te ñu xamoon ko ñu ko doon nëbb borom bi ne maa koy génne faqul naa ci noonu dina lañ leen waxee ne leen biñ leen lii nag mooy da lee ko jiitu mooy bi ñu waxee loo bi bi lool xewee ñu rey nit di ko di ko puusante lañ ñëw wax ko Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam mu ne leen sama borom nee na ngeen daal di rendiw nag ba niñ gisoon histoire boobu léegi nag bi ñu ko rendee xam nga nee na gaa yi bi ñuy jeexal ci jataay bi weesu lan la wax mu ne fa dabahuha wa ma kaadu yafalun ñu mujj daal di koy trouver nag nim chére yooyu yépp ak naqaree gis ñu daal di koy rendi mujj gi wa ma kaadu te tuutee des rek doonuñu woon sax man na doon ko def ndax seeraayam ak jafe gisam léegi nag ba nga xam ne nag ca lañ ko rendi faqul naa ca lañ leen wax te waxoon nañ leen ko ne leen noonu lay demee ay wa léegi nag jël leen bu idribuhu bi ba'diha ay wa nag jël leen ci nag wi dagg leen ci lenn ci nag wi bu ko defee ngeen daal di koy jël daal di koy teg ci ki nga xamante ne mooy ki nga xamante ne moom lañ gaa moom lañ faat léegi nag bu boobaa bu boobaa moom dina wax li ki ko xam ne moo ko rey dina ko wax kadhalika suñu boroom loolu lan moo tax mu def lool xam nga borom bi tabaraka wa taala manoon na ba ñu ñëwee wax ko Seydina Muusa alayhi salaatu wasalaam ci saasa mën a ko yaw demal boo demee yow Muusa demal ci ki nga xam ne moom lañ faat nga ne ko jógal mu jóg wax ki ko faat xam nga loolu mënoon na ko waaye boroom bi tabaaraka wa taala xam dëgëru bopp gaa yi moo taxoon mu daal di jaar ak foofu waaye wan leen tamit ne seen seen yii ngeen doon jaamu doon wax naan borom bi defal ñu ab yàlla comme ni nga xam ne ñii ñu romb fii ñuy jaamu ay xërëm ñu ni tam defal ñu te kat borom bi mu jël leen ca Firawna ñuy wax yu ngand yooyu ba pare ñuy wax waxati naan déeta waay ñu daal di dem di jaamu li nga xam ne mooy ijla di yëkk woo wala lool de lu la léegi nag borom bi da koo def ngir wanaale leen kene borom bi kattanam ak sañ-sañam bi ngeen di dute kene mooy dekkil ku ko neex loolu moo tax mu ne kadhalika naka nii yuhyi llahu ni mu def nii kii ngeen faat ñu jël ngeen rendiw nag jël dara teg ko ci mu daal di jóg kadhalika naka nii yuhyi llahu na borom bi tabaraka wa taala di dekkile almawta ñi nga xam ne ñoo faatu wa yurikum mu leen di won ayatihi laayaam yeeg mandargaam yeeg sañ-sañ ak kattanam ak man-manan la'allakum taqilun bu ko defee ngeen fàttale ku day dellu ci seen boroom tabaaraka wa taala summa qasat qulubukum ginnaaw gi li nga xamante ne mooy seen xol yi daal di wow yéen ñii min ba'di daalika ginnaaw lii ndaxa boroom bi wan leen kattanam sañ-sañam ak man-manam waaye ngeen mujj defaat nekkaat ci loo xam ne weddi seen borom tabaaraka wa taala seen xol yi daal di wow fa hiya mu mujj sax nekk kal xijaarati mel ni ros mel ni xeer yooyele aw ashaddu qaswa wala sax mu gën wow gën nekk gën a tar li nga xam ne ak wow ko xeer ndax kat wa inna min alxijaarati ndax am na nag ci xeer yi la lama yatafajjaru minhu lanhar am na ci xeer yoo xamante ne nii ndox yi da ciy balle comme ndox ma nga xamante xeer wa nga xam ne moom la ci moom Seydina Muusa alayhi salaam yatam wa ndox ya di waaye da ngay ay xeer yoo xam ne ndox yi dañuy ball ci ñoom di jóge ci ñoom mu ne loolu de am na ci xeer yi wa inna min alxijaarati kon lama yatafajjaru minhu lanhar wa inna minha te am na ci xeer yi ba léegi lama yashaqqaq wa am na yoo xamante ne day toj daal di xar fa yaxruju minhu al-maa gis ndox di génn ci xeer yooyu la toj wa inna minha te am na ci ci xeer yi ba léegi yoo xam ne mooy ne yéen li tax borom bi ne ñoom seen xol yi mujj nekk fa hiya kal xijaara aw ashaddu qaswa wal loolu du aw sax mooy wala mooy tam moo gënoon wow xeer ndax xeer yi am na ci xeer yi yoo xamante ne nii ñoom dañuy génne ndox ndox da ciy balle am yoo xamante ne nii day xar ndox di ci génnee mu ne wa min minha ba léegi am na ci xeer yi yoo xamante ne nii lama yahbitu min xashyatillah yoo xam ne dañuy rot di wadd ndax li nga xamante ne nii mooy ragal gi nga xam ne moom lañ ragal seen borom tabaaraka wa taala jékk-jékk na dël tëll daal di jóge fa ne di xërëng rëng rëng rëng di wadd nga foog ne moos ab dara la ndeke ragal gu ñu tiit seen borom tabaaraka wa taala wamallaahu te borom bi nekkul de bi gaafilin ko koo xam ne dafa yëgadi amma taamaluuna ci li ngeen di jëf leen yahuud yi yi ngeen fi nekk ci kaccoor waaye it képp mbindeef buy def lu dul noonu wala sax di def noonu bu borom di yëgadiwul ci li ngeen di jëf de mu ne afatatmauna mu ne nag laajal ma leen ñoom ba léegi mu afatas mauna mu ndax yéen da ngeen a xemmeem yéen yahuud yi da ngeen a xemmeem am yu'minu lakum nit ñi daal di leen gëmal nekk ñoo xamante ni daal dañ leen di gëmal li ngeen di wax aka wax ci li nga xamante ne nii mooy li jëm ci borom bi tabaaraka wa taala waaye it di wax li nga xamante ne nii moo jëm ci mbiru yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo yéen daal da ngeen a yaakaar ne yéen nit ñi dañ leen di gëmal loolu waqad kaanata nekkoon na fariqun benn mbooloo minhum ci ñoom ñoom yahuud yi afa na am ñu ne noonoo ñii yonent bi alayhi salaatu wassalaam lay wax ne noonoo waxul yahuud yi de am ñu ne noonoo noo yow kii ngëm yàlla yi ñoom lay wax ne <coughs> ne ndax yéen dangeen di xemmeem que ñi nga xamante ne ñooy yahuud yi an yu'minu lakum ñu gëmal leen li ngeen leen di woo yéen lool ngeen xemmeem yéen way ngëm yàlla yi walla yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñi ko gëm mbaa da ngeen di xemmeem que an yu'minu lakum yahuud yi daal di leen gëmal li ngeen leen di wax naan yàllaa la yónni yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye yéen jullit ñi ndax da ngeen di xemmeem suñu borom tabaaraka wa taala que ñoo yahud yi daal di gëm li nga xamante ne moom ngeen di wax ne borom bi tabaaraka wa taala de moom moo yónni seydinaa muhammad mi alayhi salaatu wassalaam te moom lañ war a lan moom ngeen war a topp ndax da ngeen a xemmeem loolu waqad kaana te ñoom nekkoon nañu fariqum ab ab ab mbooloo minhum ci ñoom yow ñooñu yow ñii nan ngeen xemmeeme ci ñoom loolu te mu am benn mbooloo ci ñoom te ñoom ñoom nee mooy seen crème seen société bi seen mbooloo yeeg nga xam ne ñoo gën a kawe ci ñoom ñu xamoon tawraat ñoom mbooloo moomu ci ñoom nan la ñu doon def ñoom da yasma'una kalam Allah dañ doon dégg li nga xamante ne mooy kaddu borom bi tabaaraka wa taala bim leen dëkkal ci tawraat boo xamante ne mu leer la muy kaddu borom bi tabaaraka wa taala summa ginnaaw gi na ñu daal di koy soppi di ko falsifier di ko soppi min ba'di ma qalu ginnaaw bi ñu ko takkee jàng ko ba xam ne lii la yàlla wax comme que arrangé ñoom seen bëgg-bëgg yi ndax seen namm nam yi yëpp caaxaan la ak topp seen bakkan ak yooyu léegi nag ginnaaw bi nga xamante ni ci lañ ko takk ba xam ne lii la yàlla wax azza ñu koy soppi di ko échanger ak li nga xamante ne mooy seen caaxaan yi wuhum ta bañ koy def ñoom de ya'lamun ñoo gën a xam ne lii ñuy ba pare naan yàlla wax wuute nag li nga xamante ne nii moom la borom bi tabaaraka wa ta'aala wàcce mu ne wa idaa laqu te ñoom ñooñu ngeen xem xemmeem ñoom ñu la ci yahuud yoo yële di ko def ci seen rabin yeeg seen kàngam yeeg seen kilifa yi way iza laqu bu ñu dajeeg alladina amanu gaa yi nga xamante ne nii ñoom ñoo gëm yàlla xaalu ñu naan leen naa ñun de daal dina ñuy gëm ñoom loolu lañ leen di wax naan leen ñun de gëm nañ naan gineen ngoon ñoo yéen da ngeen ñoo gën a gëm gëm yàlla ngeen laal leen gëm yowmal qiyaam waaye wa idaa xalaa ba'duhum waaye bu dee dañoo wéet lenn li ci ñoom ilaa ba'din ca leneen ña moo ñu wéetandoo ñoom kese nekk xaalu ñu naan nag nga gis ñenn ñi ci yenn rabbin yi di wax seen yeneen mbokk yahuudi naan leen mu atuhaddithunahum waaye lan moo tax ngeen di wax ak jullit ñii topp ñii nga xam ne ñooy toppat ñiy topp Seydina Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam bi Abul Qaasim moo mooy ndax yéen da ngeen leen di wax di leen bi leen yegge di leen xamal bima fataha allahu aleykum ci li nga xam ne moom la borom bi lim leen ubbee ci xam-xam ngeen dem di leen ci wax bu ko defee ñoom di leen di leen di leen xamal yooyu nga xamante ne da ngeen koo waroon a nëbb ñun rek ko waroon a xam léegi nag ndax yéen xanaa xamu ngeen li ngeen di def di di yeddante seen biir li yu xaajukum bi yéen daal ngeen di yàlla ubbi ci yéen ngeen dem di leen ko wax bu ko defee ñoom ñu ciy dàgg santeeg yéen ëllëg bihi inda rabbikum fa seen borom di leen wax naan leen lan moo tere woon ngeen gëm te yéen a doon wax naan lii wëg lii mu ngi woon ci seen téere yi waa lan moo taxoon kon du ngeen ko woon joxe du ngeen joxe loolu le afala taqilun ñenn ñi di wax ci ñeneen ñi ba léegi naan leen moo yéen ndax du ngeen xalaat nan ngeen di mooy joxe sa li tubaab bi naan joxe sa ba joxe bâton bi nga xam ne moom lañ lay dumaa yow lan nan ngeen defee jël li nga xam ne ay mbóot la ay xam yu kii yoo xam ne ñun ñi ñoo ko war a xam ngeen dem ci jullit ñi wala ñoo yooyu jullit ñi di ko wax ak ñoom loolu